بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidi alawalin wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiana wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an xutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abul abbasi ahmad ibn muhammad a tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar amma ba'd ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñi ngi woon ba tey ci tafsiru suratul ma'arij euh, gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu euh, ñetti Euh, aay yi nga xamante ne ñoom ñooy yu euh, njëkk ba gisoon nañ li nga xamante ne moom mooy euh, njariñ yi nga xamante ne moom lañ ciy jàngatee maanaam ay mbir ay njàngat yoo xamante ne moom lañ ciy jële ñu si woon daanaka fi nga xamante ne foofu lañu ñu waroon a jeexale ci njàngat yi incha allah laata ñuy dugg ci aaya bi nga xamante ne moom moo ci tegu kon ñu yeggale foofu daal ni bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy jàngee ci suñu euh, aaya yi mooy am solo ki nga xamante ne moom la am solo laaj moom la laaj boog am solo ci diini ji mooy as-su'al euh, ndax bi nga xamante ne xam-xam yu bari bari day juddoo ci laaj te képp koo xamante ne gis na borom subhaanahu wa ta'ala li nga xam ne noonu lay waxee ci suratul baqara Eh, di wax di wax naan yasalunaka maza yunfiqun yasalunaka anil ahilla yasalunaka anil yatama maanaam ak yeneen ak yeneen eh, yasalunaka anil xamri wal maysir ak yeneen ak yeneen ci yasalunaka ci suuratul eh, baqara dina gis am solo gi nga xamante ne la Euh, am solo maanam moom la li euh, nga xamante ne moom mooy euh, laaj am solo mooy yasalunaka dinañ la laaj bi nga xamante ne kon moom mooy li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax kon ci maanaam bu ñu xoolee fii kon dañuy gis ne yooyu ak xëy xam-xam yu bëree bëri daf ciy juddoo comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci alquran Eh, ci suratul baqara ak ci yeneen i eh, saar yi eh, yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci alquran suñu seetloo dinañ gis ne laaj yooyu bu fekkente ne dafa am njariñ ba pare mu nekk loo xamante ne dafa aju ci teggin bu boobaa dañuy daal di gis ne laaj bi day dañ koy tontu tont yu loo xamante ne mooy tontu bi gën a rafet. su fekkente ne tamit laaj bi dafa ñëw nekk laaj boo xamante ne euh, dañoo laaj li loo xam ne njariñ gi daa desee leer wala boog ñu laaj loo xamante ne dafa am leneen lu ñu waroon a laaj lu ko ëpp solo da ngay gis ne alquran suy tontu day tontu rek li nga xam ne mooy li ëpp solo ba pare maanaam euh, bu fekkente ne daf ci boole waale laaj bi mu boole ko ci bu dee du ko ci boole du ko ci boole comme fii boo gisee borom subhaanahu wa bi mu nee sa ala saa ilum bi azabin waqi aji laaj ji muy yéeféer bi moom dafa laaj ne kañ la mbugal maanaam mbugal bi kañ la euh, léegi au lieu muy tontu directement ci ne mbugal bi bi sangam lay am eur sàngam lay xew mais li ëpp moom mooy mbugal bi bu dee ñëw kan lay dal moo tax mu ne lil kaafiriin ñeel na yéeféer maanaam lool tamit ci buntu tarbiya maanaam nit kii ni muy yaree boppam ak ni nga xam ne noonu lay yaroo di ko jaaree ci message u alquran ak sunna yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy faaw muy xam maanaam laaj yan ñoo am solo déjà moom muy mën a laaj-laaj yooyu waaye ginnaaw bi nga xamante ne xam na laaj yi am solo tamit moom itam bu wëlbatikoo ba mu bokk ci ñi nga xam ne dañ koy laaj itam mu xam nan lay tontoo maanaam bu ko defee mu tontu tontu yi nga xamante ne moom mooy yu jub yi tontu yi nga xamante ne ñoom ñooy yu mëdd yi moo tax fii borom subhanahu wa bi nga xam ne moom lañ laajtee waaw mbugal mi moom kañ lay yegsi moom tontuwul mbugal bi kañ lay yegsi maanaam en tout cas nekkul loo xam ne ci njaal benn ki la ko wax te taw ga la ko wax zalika al-yawmu alladhi kaanu yu'adun voilà bis booba lañ leen dundi waaye ci njaal benn gi fii dafa tontu ci li ëpp solo moom mooy lan mooy mbugal mi bu yegsee kan lay dal mu ne lil kaafir ñoom ñoo ko moom euh, te loolu gis nañ exemple bi ci alquran bi borom subhaanahu wa di wax naan yasalunaka maza yunfiqun mu ne qul ma anfaqtum min xayrin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wabni sabil wa maa taf'alu min xayrin fa inna allaha bihi alim mu ne euh, dinañu la laaj lan mooy li nga xamante ne moom lañuy ñuy dépenser maanaam bu ñu demee ba war a def ci lu baax lan mooy li nga xamante ne moom la ñu war a dépenser mooy maaza yunfiqun borom subhaanahu wa taala au tontu directement ci loolu ne lii ñuy laajte lii euh, li ñuy euh, dépenser nangam ak nangam ak nangam la. dépense bi li ëpp solo li ëpp solo mooy li ngay dépenser lan la war a doon maanaam maza yunfiquna maanaam mooy lan nga war a dugal ci canaux yu baax yi maanaam moo tax an opp maanaam moom mooy dugal dara ci benn canal léegi canal boobu il faut que mu nekk mu ne min xayrin il faut mu nekk lu baax maanaam kon lan laay dépenser d'abord li la njëkk li nga war a njëkk ba bàyyi loo xel mooy booy dépenser dara di ko jël naan da nga koy def fenn. d'abord liñ lay njëkk a laaj mooy loola na baax ba pare su baaxul moom maanaam euh, nga def ko fu baax ak nga def ko fu bon maanaam lépp mbugal lay wëlbati ku nekk ci yow voilà comme voilà li euh, Sufyan ibn Sa'id euh, déedéet Sufyan ibn Uyayna al imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah wax ne kii jël alal bi bon di ko def fu baax ni ngi mel ni ku jël ay mbiiwal maanaam ay tuur ndox maanaam bëgg ci dindee sobe ñoom ñaar ñoo yem te loolu dëgg la parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nekk ci sahih imam Muslim ak sunan imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne laa yaqbalu llahu déedéet waaw la voilà la la la salata bi ghayri tahurin wala sadaqa laa yaqbalu llahu salatan bi ghayri tahurin wala sadaqatan min hulul waaw laa yaqbal llahu salaatan bi ghayri tahuurin wala sadaqatan min hulul euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla du nangu julli bu àndul ak laab waaye tamit du nangu euh, sarax boo xamante ne ci alal du bon la jóge euh, kon dañuy gis ne xaqiqatan wax jooju loolu la mooy la salaata bi ghayri tahuurin wala sadaqatan min hulul dégg nga kon ci la ñuy xamee ni euh, alal ju bon ju lool taxul ñuy wax moo tax yéen yeneen alquran daan ne lépp loolu loola ñu dépenser d'abord min xayri na nekk na bokk ci li baax ba pare daal bu boobaa ñan ngeen koy dépenser mu ne euh, mu daal di wax mu daal di indi ab liste mu ne falil walidayni waajur yi nga koy dépenser wal aqrabina way jege ñaaloo jege ñaalo yi mooy euh, sa mbokk yi ak ñi nga xamante ne ñooñu nga jegeel maanaam ñooñu nga dëkkaale ak njirim yi wal yataama wal masakin ak miskin yi ñi nga xam ne amuñ amuñu wabni sabil ak koo xamante ne daa nekk ci yoon mooy étranger ak doxandéem ba pare wa ma taf'alu min xayrin lépp loo leen def ci lu baax rek fa inna allah bihi alim na ngeen xam na ko imagine loolu la jikko toll doog a dellu ci biir saar bi ci beneen aaya bi ngir leeral nag léegi lan la mu ne yas'alunaka maza yunfiqun te ñi ngi lay laaj dinañu la laaj lan la ñuy dépenser bu boobaa kulil afu waxal la li des maanaam kon ndekete d'abord li may dépenser na nekk lu baax ba pare ci kan laa koy def loolu moo solo maanaam lan laay dépenser léegi bu boobaa suñ ñëwee wax léegi lan ngay dépenser nag mu xam ne maanaam comme que laaj boobu tamit nekkul laaj bu doyadi léegi bu boobaa tontu bi moom mooy di des maanaam mooy yow soo jëlee nga dund nga dundal sa njaboot ba léegi nag bu boobaa nga doog a maanaam li des li des ngay doog jox ñi nga xamante ne moom la lim ci aaya te moom mooy mu njëkkee ci wayjur mbokk yi ñooy jege ñaaloo yi yi ñi nga xam ne amuñu maanaam dañoo néew doole maanaam ci am-am ak ñi nga xamante ne ay doxandéem lañ euh, kon loolu. lu mat a bàyyi xel la parce que bokk na ci importance bi tey buñ ñëwee suñu jamono masalan dinañ gis ñi nga xamante ne dañuy dépenser alal du bëri wala lu ñu am dinañ ko mën di dépenser mais duñ dépenser li des maanaam mooy euh, ci xew yi la ñuy dépenser masalan maanaam au lieu ñu ñoom ci seen bopp d'abord ñu toppatoo seen bopp toppatoo seen njaboot déedéet li ñuy def mooy dañ koy jël di ko dépenser ci ci ay xew ay dañ koy jël di ko dépenser ci ay folklore dañuy jël di ko maanaam euh, euh, rawatina léeg-léeg euh, ki koy def sax moom da gis ah, ak néew doolem ci am-am ak néew doolem ci am-am ak loo xam ne du priorité kon pour dellu si ci pour tënk ko maanaam laaj bu bu ñëwee tamit li nga xamante ne moom mooy tontu bi tam dafa am ay teggin te bokk na ci teggin yooyu moom mooy nga nga njëkk tontu d'abord lu ëpp solo. bu fekkente ne laaj bi dafa am mbir yu ci manqué im maanaam lu important loo xam ne dafa manqué ci laaj bi bu boobaa nga préciser ni am na lii lu ci manqué bu fekkente ne laaj bi dafa am lu mu làmboo loo xamante ne ki koy laaj xamu ko woon maanaam gisul gisul ne loolu garaaw na wala gisul ne loolu am na importance ci mbir mi ci boppam bu boobaa nga ne ko yow sa laaj bi dafa am yeneeni mbir yu ci ne maanaam nga daal di koy waxaale loola bokk na ci tamit mooy eh, li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam def biñ ko laajee euh, ne ko lan moom mooy euh, biñ ko laajee euh, nekkoon ko ndoxum géej gi maanaam ndax mën nañ cee jàpp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne daal di wax ne daal ne ak ak tahuru ma'uhu wal hillu maytatuhu ah comme ni mu xadis bi ni mu ngi ci Muwatta bu imaamu Maalik naka noonu ashaabu sunan solo nañ ko rahmatullahi alal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne biñ ko laajee ni ko kon ñun dañuy dem ci géej gi inna narkabul bahra wa nahmilul qalila min al ma'i wa in tawadda'na bihi atashna afa natawadda'u bi ma'il bahr ñun dañuy dem ci géej gi euh, lu tuuti la ñuy yóbbu ci ndox parce que mënuñu yóbbaale ndox mu bari te buñ ci jàppoo dañuy daal di mar est-ce que mën nañoo jàppoo kon ci ndox mu géej gi kon mu xamal leen ne non seulement ndox mu géej gi dafa laaj tey laabalaate mais yamul ci tontu leen ci loolu rek. dafa yeggale tontu daal ne al xellu maytatu lépp lu médd maanaam lu dee ci géej gi sax médd loolu sax dagar naa lekk maanaam mu préciser waale leen détail boobu parce que xam na ni ñii comme dañuy dem ci géej gi li ñuy yóbbu mu yóbbu tamit lekk gu gu gu bëri comme ni ñu mu ñàkkee mën a yóbbu ndox mu bëri wala boog dañuy diisal seen gaal yi rek bu ñu bëggee yóbbu lekk bu bëri mais moom ma jàngalaale leen leen li ñuy nekk li nekk ci géej gi tax mën nañ koo lekk donte dafa médd maanaam kon ci euh, loolu lañ ci jublu woon maanaam ci teggi ni nga xamante ne moom la laaj maanaam moom mooy laaj ak euh, tontu euh, bokk na kon ci li ñuy jàngee ci aaye bi tamit moom mooy ne yéefér yi seenum xel dafa des comme li ya Muawiya radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la waxoon basar yi bi kii waa ji dëkkoon Saba mu ne ko yénn yéen a gën a ñàkk xel parce que nan ngeen di jëlee jigéen di ko def seen buur mu ne leen yéen yéen a gën a ñàkk xel parce que yéen naka la leen ab yeneen bi ñëwee ngeen naan ko allahumma in kaana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alayna hijaratan min as-samaa' aw i'tinaa bi 'adhaabin aliim euh, loolu gisul nañu maanaam euh, naka nga mën a naka ngeen mën a tontoo loolu yàlla bu fekkente ne dëgg gi ci yow la jóge euh, wàcceel ñu taw wala bo taw ak xeer wala boog ñu indi ñu buggal bu metti kon loolu day wane ni yéefir yi amuñu xel maanaam seenu xel dafa des alxuraan su ko waxee wax na dëgg zalika bi annahum qawmun la ya'qilun maanaam ñoom ay nit lañ ñoo xamante ne amuñu xel maanaam euh, xel nag teg jubluwu ci maanaam xel bi nga xamante ne moom mooy aqlul idrak ak aqlul tamyiz yooyu waxuñu ci maanaam aqlul irshad la ñuy wax maanaam ndax euh, euh, xel bi nga xamante ne mooy tax nga mën a am mbir yi du loolu la yéeféer yi manqué xel bi nga xamante ne mooy tax nga mën a ràññeet mbir mi lii nangam la lii nangam la lii nangam la ak ju mel noonu ak di def maam di mën a loo di di di di di di mën a tegtaloo ci mbir bu loolu la yéefir yi manqué yéefir yi xel biñu manqué moom mooy aql bi bu mag bi mooy lan mooy aqlul irshad moom mooy xelum mën a tegu ci yoon bu jub bi mën a ràññetle lu baax ak lu bon man ko teqantal ba mën a def maanaam aussi mbir mu nekk parce que aql baat bi mu ngi jóge ci al aqlu li mu tekki moom mooy yeewu lien mooy buum maanaam ñoom du ñu def lien entre mbir yi maanaam loolu lay tekki ne yéeféer du ñu lëkkale du ñu jokkale mbokk yi maanaam masalan bu ñu jëlee exemple mbas mi nga xam ne ci lañ nekk maanaam yéeféer yi jamais ñu def lien entre euh, mbas mi ñu ne ak ñoom liñ dëkke woon laataa mbas mi yegg si ak itam euh, buñ buñ ko defee tamit li day maanaam fi ñuy yam day day day day suufe mooy suñu pro léegi ah d'accord am na mbir yoo xamante ne waratuñ koo jéggaane maanaam dañ ko war di defar ci dëkk bi am na mbir yoo xam ne yooyu foofu la ñuy yem mais yi nga xamante ne moom mooy mais suñu mode de vie est-ce que baax na est-ce que ñun nekkuñ di mooy yàlla maanaam lien def rapport boobu entre li nga xam ne moom mooy li borom subhaanahu wa ta'aala dogal ak ñoom ni ñu mën a gisee mbir mi rapport boobu lien boobu ñoom duñ ko mën def maanaam te loolu moom moo tamit moom la borom subhaanahu wa ta'aala di leeral tamit ci aaya bi ci genn ci leeraleen maanaam bi mu naan euh, mbugal yi ñoom maanaam euh, yéefir yi ñoom ñi ngi wax di ko këli maanaam ba ko ay fo loo xamante ne mbugal mu wàcc la euh, bokk na ci kon ñuy jàngee ci aaya yi moom mooy borom subhaanahu wa moom mooy borom ak rañaan maanaam mooy maarije maanaam asamaan yi moom moo ko teg moom mooy nga xamante ne moom moo samp samp suufam si subhaanahu wa ta'aala moom mooy ki xamante ne euh, euh, moom moo différencier mbir yëpp mooy al maarij maanaam yoon yi nga xam ne moom la nit ci bi jaar di ci yàlla yoon yi nga xamante ne moom mooy yoonu mbir yu baax yëpp loolu borom subhaanahu wa ta'aala moom moo ko teg Euh, borom bi kon subhaanahu wa taala bi dafa bokk ci tur yi nga xamante ne mooy euh, dañ koy wax sifaatul mudaafa wala wa awsaaful mudaafa maanaam mooy ay melo la yoo xamante ne wala ay ay ay melal yoo xamante ne dañ koy askanale ne borom subhaanahu moom mooy borom nangam euh, ndax zuy moom mooy saaxib mooy borom loolu borom subhaanahu wa yooyu. ay façon la gisoon nañ ne moom mooy yoon yi malaaka yi di jaar gisoon nañ ni dinañ ko gis léegi incha allah dinañ di gis nañ ni moom mooy asamaan yi dinañ gis ne moom mooy xéewali ak ngëneel yi yëpp borom bi subhaanahu wa taala moo koy maye maanaam kon ñu daal di ciy jàngee ne lépp lu nit am ak lu mu mën a doon na xam ne borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko moom moo ko yor beneen bi ci des tamit moom mooy ne euh, yii nga xamante ne ay melo la yu borom bi subhaanahu wa taala melale boppam yooyu dagan nañu woo ñu tuddee ko borom subhaanahu wa ta'ala maanaam kon dagan na tey ma ni boroom subhaanahu wa ta'ala yaa zal ma'aarij yow mi nga xam ne yow yaay borom ma'aarij borom yoon mi nga xam ne moom la ñu yéeg borom daraja yu mag yi boroom euh, mbir yu kawe yi maanaam jaar-jaar yu wuute yi yow la borom subhaanahu wa ta'ala euh, borom xéewal yu mag yi ak borom gëneel yu kawe yi. Euh, lool dina dagan ma woowee ko borom subhaanahu wa ta'ala ngir lan ngir li mu rot ci comme par exemple borom subhaanahu wa am na yeneen yu mel noonu comme fi mu naan faaliqul isbaah moom mooy nga xam ne moo xar suba gi moo xar suba gi euh, da gis ne bokkul ci tur yi bokkul ci al asmaul husna waaye dafa li nga xamante ne moom mooy euh, yi ñu wax léegi mooy as-sifaatul mudaafa wala awsaatul mudaafa euh, mooy melo yi nga xamante ne wala melaleen yi nga xam ne dañ koy melale borom subhaanahu wa te ñu koy askanale mbir voilà kon. Euh, yii yii am am na yeneen yoo xamante ne yu mel noonu la ci alquran ak sunna comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi naan musabbibal asbab yow mi nga xam ne yaay sababal sabab yi ak yeneen yu mel noonu mais yooyu bu rotee ci alquran ak sunna maanaam day daal di dagal ñu woowe ko borom subhaanahu wa am maa nag ko ci suñu gis-gisu bopp maanaam di ko wutal borom subhaanahu wa taala ma maxallu nazar maanaam loolu dafa nekk loo xamante ne moytuñu ko ala kulli nañ ci ne moo gën a wóor te ko jéem a def xattaa ba li ngay def bu fekkente ne jub na euh, comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ ko gisee woon leeraloon nañ ko yaatal ko côté ci euh, aqida taxawiya bi maanaam leeraloon nañ ci masala boobu walilahi alhamdu wal minna bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya bi tamit moom mooy ne yoon yi nga xamante ne moom la nit ñi di jaar maanaam mooy ne ay yoon yu bari la ndekete du benn yoon kese la nit ki di jaar di dem ci yàlla loolu nag dafa am lu ñuy jàngal te loolu wolof yi su sama mbokki wolof yi wax nañ ko nee taal bu tëwee tàkk wet wàll bu ne lañ ko ubbee maanaam moom mooy borom subhanahu wa wutul benn yoon kese ne yoon bii rek ngay def bër pour yegg ci man deful loolu kenn ku ci nekk daf la wutal yoon kenn ku ci nekk mu wutal la bunt nit yàlla yu mag yi radiyallahu anhum dañuy wax ne euh, yoon yi dem ci yàlla maanaam dañoo tolloo ni nokk yi tolloo maanaam lim yi limu nokk yi niñ toll niñ toll noonu la yoon yi mën a jaar pour dem ci yàlla noonu lañ toll maanaam mooy lan moom mooy euh, mbir mu ne mën nga cee jaar dem ci yàlla hatta hatta ba bàkkaar te lii euh, aay yi ni bokk na ci li liy dëgëral loolu parce que bi mu waxee moo borom subhaanahu wa taala ne mbugal dina yegg si ci yéef yi ba pare daan ni waaye ci yàlla la jóge moom mi nga xam ne mooy borom maari bi maanaam yoon yi ñuy jaar pour yegg si ci moom lan moo tax bàkkaar naka la mën a nekkee luy mën a yóbbu nit ci yàlla moom mooy euh, lii al imam ibn Ata'illah waxoon rahimahullah bu naan rubba zambin awrasat zullan wan kisaaran xayrun min at-ta'a dan rubba ma'siyatin awrasat zullan wan kisaaran xayrun min at-ta'ati awrasat izzan wa istikbaara bëriwaat na bàkkaar boo xamante ne ba ko nit ko defee dafa jur ci moom ak wàcc ak toroxlu ak dammu mu daal di gis ne moom ndekete dafa néew doole moom matagul parce que ku mat day mujj nekk koo xam te ne maanaam bàkkaar yi doo ko def mu daal di xamee ci boppam ne moom dafa doyadi mu daal di ci wëlbatiku tuub dellu ci yàlla daal di toroxlu mu wëlbatiku nekk koo xamante ne dootul xeebaate kenn parce que moom jàpp na ne comme moom attan naa def nangam kon léegi man xeebaate dindi naa ko ci sama sama gis-gis sama mentalité sama philosophie loolu bokkutul ci sama mbir maanaam jikko yu ñaaw yu bari bëri jaare fa denc moom parce que dafa def benn bàkkaar waaye bàkkaar boobu de mu gën tiyaaba boo xamante ne mu topp yàlla boo xam ne nit ki ba mu ko defee ba noppi loolu dafa jur ci moom mu yëg boppam ba pare di rëy rëy maanaam parce que tiyaaba boobu daf koy sori yàlla alors que bàkkaar bee daf koy jegeñal yàlla maanaam loolu moom moo tax yoon yi ñu jaar dañ ci yàlla dafa bëri ak ka ñoo bëri waaye nag loolu jubluwuñ ci ne defal bàkkaar su ko defee nga maanaam nga jëlee ci lee déedéet maanaam liñ ci jublu rek moom mooy bu dalee ci sa kaw maanaam mu tombe nga def ko nga gis bu boobaa yow war nga cee jàngatee sa ay néew doole sa ay faiblesse ak yeneen ak yeneen bokk na ci ba tey maanaam xeet yooyu noonu maanaam liy yóbbu nit ci yàlla maanaam kon moom mooy jëf yu baax mboolem lu ñu ne lii lu baax la alquran wax ko yeneen bi sallallahu jàngale ko mu nekk ay jëf yu baax jëf yooyu yëpp ay yoon la yoo xamante ne mën na laa jaarale yóbbu la ci yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, kon euh, nit ki nag dafa war a def mboolem mbir yi nga xamante ne maanaam moom mooy tax muy gën a jege borom bi subhaanahu wa ta'ala loo xamante daf koy jege neel yàlla rek maanaam mu ci góorgóorlu te bu mu xeeb benn tiyaaba wëlif beneen bu mu xeeb benn bàkkaar wëlif beneen naa am priorisation day am mooy al awla yu yaat maanaam fiqul loolu lañu tuddee fiqul awla yu yaat maanaam mooy compréhension bi nit ki am ko euh, am na sax matière bu tudd noonu ci awla yu yaat mooy euh, fiq bi nga xamante ne moom mooy toppatoo priorité yi voilà priorité yi euh, li ëpp solo ci kaw li ëpp solo kon loolu tamit lu mat a xel la waaye tëriwul rek ba tey nit ki war na mën a euh, am loolu ci moom maanaam mooy ne euh, du xeeb benn bàkkaar saa yoo xamante ne am na bàkkaar bu mu war a def maanaam mu taxaw ne ah mbugal mii de min Allah bil ma'arif waaye saa yu waree def tiyaaba mu xam ne ah yàlla de moom mooy bil ma'arif maanaam ubbil na ma kuntu yëpp maanaam lool tamit dañ ci xamee ki nit ki lu mu mën a def ci bàkkaar lu mu mën ci nekk mooy mooy lu mën a def na xam ne yàlla ubbil na ko buntu bi muy jaar ñëw maanaam yàlla bàyyiwu ko néewu ko par exemple euh, bàkkaar yaa ngi nii def nga koo pare yow fi mu toll naa la bunt bi amatoo yoon woo mën a jaar ñëw ci man loolu amul feeg nit ki deewul loolu du am moo tax buntu tuub duñ ko tëj comme ni yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam hatta yu xarxin mbete xanaa nit ki maanaam euh, mu dem ba nga xamante ne baa ngi génn mu yegg si bi loolu bu dul maanaam nit ki day am euh, buntu tuub duñ ko ko tëjal buntu tuub daa iman dañ ko koy ubbil kon borom subhaanahu wa ta'aala fii hatta ba yéefiir yi mi ngi dal mi ngi leen di wax ne leen attention yi mbugal mi mënta ñàkk waaye nag nee na ubbil na leen beneen bunt porof ndol nee leen man yàlla man may dul ma aari man may boobu yoon yi nga xamante ne moom la ñuy jaar bay ci maanaam loolu kon ñi nga xamante ne dañoo bëgg a dem ci yàlla nañ xam ne dañoo war a jël ay résolution daal ni ah man kat ah, lii moom mooy yi nga xamante ne euh, euh, yu bon la wala ñii may àndal ñoo may yóbbu ci yoon wu bon wi waaye léegi man damay dellu ci ñi nga xamante ne maanaam damay daal di mooy résolution bu gën a mag bi ngay jëkk jël damay daal di teg nële képp koo xamante ne daf may képp koo xamante ne dafay dox sama diggante ak yàlla man dama koy teg bu ko defee man man daal di jaar ci yoonu yàlla dem ci ki nga xamante ne moom mooy zul ma'arij borom subhaanahu wa ta'ala léegi ci kaw loolu kon euh, ñu jàll ci aaye bi nga xamante ne euh, moom moo ci tegu borom subhaanahu wa ta'ala eh, jalla min qaa'il daan ne ta'arudu dana rañaan al malaa'ikatu malaa'ika yi war ruuxu ak ruux ilayhi jëm ci moom yàlla fii yawmin ci bis boo xam ne kaana nekk na miqdaaruhu ak nattinam dayoom xamsiina alfa sana xamsiina juróom fukk alf junni sanatu ci ay at maanaam malaayika yi ñoom dañuy rañaan di dem ci yàlla mais ñoom xoo xoolee seen rañaan jëm ci yàlla euh, dina ñëw ci fii yow min maanaam lan lan la lan la la jokkaloon maanaam ndax yoon malaaka yi rañaan gi ñuy rañaan dem ci yàlla la jokkaloon wala lan la jokkaloon wala bis bi ñuy wax naan mbugal mi dina wàcc ci lay ci lay nekk maanaam mbugal bi dina wàcc kañ fii yow min ci bis boo xam te ne kaana miqdaaruhu day nekk dayoo mi mu toll mooy xamsiina alfa sana ak wax yi nga xamante ne ñoom ñoo ci borom yi xam-xam yi euh, rahmatullah euh, moom lañ wax ci wuute gi nga xamante ne moom la ñu ci euh, maanaam juróom fukki junni at yooyu nga xamante ne benn bés la mais moom moo tolloog juróom fukki junniy at ci suñu bis yi ñun maanaam loolu lan la ci nam ak euh, lan lan lan moom mooy wax bi incha allahu taala euh, dinañu ci dinañ ci ñëw kon borom bi subhaanahu wa mu ngi ne taarujul malaika kon dana rañaan moom dana yéeg euh, al malaikatu muy malaaka yi yéeg gi nga xam ne moom la malaaka yi di yéeg nag ak wàcc bi nga xam ne moom la ñuy wàcc benn la maanaam comme bi alquran naan tanazzalul malaa'ikatu war ruux fiha malaaka yi di danañu wàcc ñoom ak ruux ndax xam nga malaaka yi borom subhaanahu euh, moom mooy ki nga xam te ne loolu la fa alhamdulillah faatiru samaawaati wal ardi jaa'ilul malaa'ikati uli ajnihatin masna wa sulaasa wa rubaa yazidu fil xalqi maa yashaa maanaam borom subhaanahu wa kon moom mooy ki nga xam ne moom moo def malaayika yi def leen ay yabal ñu ñu mu yabal dinañ ñu insha allahu taala ci baat ñu mu yabal muy naan uli addina xatin ni boroomi ay laaf lañ maanaam laaf yooyu nag ñoom ñoo symboliser kattan maanaam seen doole ki nga xam ne moom lañ am euh, walillahi masalul a'la maanaam joxewuñ exemple bii ñu nar a ngir mingale waaye ngir jegeñal mbir mi ci xel yi oto yi gis ñu naan la kii deux chevaux kii trois kii quatre chevaux kii nangami chevaux maanaam euh, bi nga xamante ne moom la ñuy daw ak kattan bi nga xam ne moom la ñu am malaayika yi tamit laaf yi nga xam ne moom la ñuy wax ci ñoom maanaam laaf yi ñoom noonu la ñu bindoo maanaam dañoo bindoo ñoom dañoo am ay laaf wulli ak ñexeten maanaam kon ay jëmm lañ yoo xam ne jëmm yi leer yoo xamante ne ruux lañ woon ci ñoom maanaam jëmmi leer lañ parce que ñun suñu jëmm ji jëmm ji maanaam man matière bi ñu ko defaree rek lëndëm la maanaam moom mooy ak suuf si la ah, muy jëmm suuf si ba pare ñu war ci ñun rox ñoom nag seen jëmm leer la maam ñun leer la ñu war ci ñoom rox maanaam ñu bind ci ñoom borom subhaanahu wa ta'aala bind ci ñoom euh, rox euh, mais dinañ gën a ñëw ci malaaka ci boppam mooy lan bu ñu yegsee ci malaaka yi mais ñu ngi ci taaru maanaam dañuy reñaan maanaam te euh, mooy lan mooy malaayka yi borom bi subhaanahu wa ta'aala ñu leen bindee seen laaf yooyu day symboliser kattan bi nga xam ne moom lañu amee maanaam plus kon malaaka bi am ay laaf plus mu nekk koo xamante ne euh, day am maanaam euh, day am kattan euh, te bu ñu xoolee yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee moom gis na sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ra'aytu jibril alayhi salam law sitta mi'ata mi ata janaahin qad saddal ufuq gis naa xadis la bu nekk saxee imam al Buxaari rahimahullah yonent bi sallallahu alayhi ne gis naa sayyidina Jibril alayhi salaam mu am juróom benn téeméeri laaf yoo xamante ne dañoo eh, dañoo eh, saddal dafa dafa dafa dafa fatt gox yi fatt horizon yi eh, malaaka yi ñoom seen ay bu ñuy wàcc kon maanaam ñoom seen wàcc xaqiqatan maanaam bu ñu naan ñi ngi wàcc ñi ngi yéeg xaqiqatan wàcc la moo tax alquran fële ne tanazzalul malaa'ika war ruuhu fiiha maanaam malaaka yi bu ñuy wàcc maanaam ñoom dañoo am place comme li alquran wa maa minnaa illaa lahu maqaamun ma'luum maanaam amul kenn ci ñun lu dul ne dafa am maqaama boo xamante ne bu ñu xam la makaama maqaama naa jibril alayhi salaam par exemple moom mooy sidratul muntaha mooy fi nga xam ne mooy daytalu lépp ci euh, garab googu nga xamante ne ah mooy déem nga xam ne fa la mbir ya yam ci maanaam lépp loo xamante ne euh, lu jóge fii la di jëm ci kaw ci asamaan yi jëm ca kaw maanaam foofu moom mooy terminusam euh, naka noonu lu jóge ci kaw di wàcc tamit foofu mooy maanaam kon moom mu ngi nekk ci fi ñu mën a tuddee sax maanaam intermédiaire bi le le le le voilà le monde intermédiaire l'isthme wala le monde ismique maanaam mooy sidratul muntaha fi nga xam ne fa la lépp yam fa la lépp daytalu moo tax Seydina Jibril alayhi salaatu salaam keroog jour rañaan bi bi mu demee ba foofa dafa ni yenente bi sallallahu alayhi man fii laa mën a yem lu tax parce que wa ma minna illa lahu maqaamun amul kenn ci ñun loolu ne dafa am maqaama foo xam ne foofu bu ñu xam la maanaam malaayika yi alayhim salaatu wasalaam dañoo am ay maqaama ñoom par exemple amuñu ay xaal ba pare amuñu ay la maanaam euh, ci suñu jotaay bu njëkk bi bi ñuy leeral ci wàllu maari ji di wax ni escalier yi ni ñuy demee wax nañu différence bi amoon entre diggante xaal ak maqaama euh, maqaama kon ñoom malaayika yi ñoom maqaama lañ am te maqaama boobu du maqaama bu évolutif maanaam ñoom bu ñu nekkee ci benn maqaama foofu la ñuy yem alors que doomu aadama bu nekkee ci benn maqaama day mën a yéeg ci beneen maanaam day mën a prétendre maanaam day mën a jàpp ne war naa mën a am maqaama bi féete kaw bii ma ne man. su ko defee mu nekk mu commencé nekk ci xaal boobu ba keroog muy ak muy accéder ci maqaamam euh, li nga xamante ne kon moom mooy euh, malaayika yi alayhim salaatu wasalaam ñoom ay maqaama lañ moo tax Seydina Jibril sa salaam dana wàcc maanaam day ñëw suuf si dina mën a wàcc ci yeneen asamaan yi mboolem li nga xamante ne moom mooy ci maqaamam li ko féete su moom dina ci mën a ñëw wàcc googu ak jaamu yàlla la wàcc gi muy wàcc noonu ak jaamu yàlla la maanaam ñoom seen laafi li mu leen di jariñ moom mooy ñuy mën di wàcc ak di yéegaat mais ba ci seen maqaama kese ce qui fait que ni malaaka moom buy buy naaw maanaam moom malaaka buy naaw ak ay laafam maanaam mooy suy wàcc suy wàcc lay naaw ak ay laafam kattanam googu nga xam ne moom la ko boroom subhaanahu bindee moom lay naawee maanaam ngir wàcc am na picc par exemple njanaaw yi ñun yi ñu xam yi nga xamante ne ci ñun ak ñoom ñoo bokk le fait que ñu bindee leen ci suuf ak ndox euh, ñoom bu ñuy naaw ak seen laaf la ñuy naawee mais suñuy wàcc dañuy gis ah maanaam dañuy neutraliser doole gi laaf gi di am bu ko defee ñu mën a wàcc naturellement malaaka nag contraire bi la maanaam loolu moom moo wuutale naaw yi nga xam ne moom la picc yi di naaw ak malaaka naaw gi ñu naaw ce qui fait que borom subhaanahu wa ta'aala bu ne malaaka yi dañuy reñan xaqiiqatan ak wàcc na moo tax mu wax fële ne tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu fiihaa naka noonu noonu la nekkee tamit fi mu naan euh, euh, euh, ci sóotu fajri wa borom sa borom dikk na dana dikk yowmal xiyaamati maanaam loolu feeñuwaay la te jam bi la moom ak malaaka yi dinañ dikk def ay sàppe xaqiqatan ñii def sàppe mooy malaaka yi voilà parce que borom subhaanahu wa taala maanaam yelloowul ci moom ñuy jàpp ne maanaam day ñëw di rang maanaam euh, loolu euh, ku xam borom subhaanahu wa euh, xam ne masalan maanaam dafa am yoo xamante ne naturellement amu ko comme jëmm corps physique amu ko comme maanaam yu bëri bëri ak maanaam euh, euh, yooyu ay caractère mindeef la ay melo yu mindeef la maanaam loolu boobaa dañuy daal di xam ne borom subhaanahu wa ta'aala bu nee day wàcc maanaam moom malaaka yi leeral na feneen sax bi naan yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan bis bi nga xam ne ak ruuh moom malaaka ñu ñëw sàppe dégg nga danañu def sàppe euh, kon. malaaka yi loolu moom mooy euh, maanaam moom mooy seenu rañaan maanaam moom mooy kon wàcc gi ñuy wàcc di dox mission yi nga xam ne moom la leen yàlla yabale maanaam loolu moom mooy seenu mooy seenu seenu wàcc seenu rañaan mooy seenu rañaan parce que ku nekk selon li nga doon moom ngay rañaan te loolu dinañ ci ñëw incha allah ci njàngat yi ci gën koo yaatal ne ku ne li nga doon moom ba xattaa yeneen bi sallallahu alayhi wa ñëwaat ci ci moom maanaam rañaanam sallallahu alayhi wa sallam fii voilà sans bien bi ñu fi nekk di wax histoire rañaan bi voilà mais dinañu euh, am daal ay xeet teqantal ci buntu boobu insha allahu taala ci masala euh, li nga xamante ne moom mooy malaayika moom baat la boo xam ne al malaayikatu pluriel la léegi léeg tamit mu nekk baatu malaayika maanaam ñu wax ko kenn kese ñu ne malaayika benn malaayika la mais euh, pluriel la boo xamante ne maanaam jamu boo xamante ne léegi léeg moom ci jëmmi boppam mooy singulier bi comme par exemple bu ñu naan euh, Seydina Jibril alayhi salaam malaayikatu maanaam malaayika la voilà euh, singulier bi nga xam ne nag mooy cosaan mooy malak malakul. wala boog ci ñu naan ko mal akum voilà ñu naan ko mal akum comme li siibo way ki wax walasta bi li yem si yin walakin li mal akum taxaddara min jaw bi sama yi min jaw bi sama yi yafubu maanaam yow day doo doo doo doo doo doo doo pour nit pour malaaka yow lépp loo xamante ne bëgg nga ko rek maanaam day wàcc day day day rot di tuuru maam tukkee ci asamaan si di di di sottee maanaam euh, askana la lañ ko si boo askana lañ ko keneen mais liñ ci jublu woon mooy mal atin boobu li nga xamante ne moom la wax mooy wala walaatin li euh, li mal atin moom nag mi ngi jugee euh, ci aluka maanaam al aluka cosaan bi loolu la maanaam mooy d'ailleurs Euh, moom mooy bataaxal aluka mooy ar-risaala mooy bataaxal d'ailleurs loolu tax borom subhaanahu wa taala ne jaa'ilil malaa'ikati rusulan maanaam dafa def ci malaaka yi rusulan ay ndaw ay yenent léegi li nga xamante ne tamit moom mooy maanaam moom mooy da di yabal ñuy dox ay soxla di et cetera mais loolu dinañ ci gën a ñëwaat insha allahu taala ci kanam bu ñuy différencier tibu malaaka yi comme ni mu amee nit ñi ay xeet noonu la amee malaaka yi tamit seen ay façon ay type euh, comme jinne yi tamit noonu lañ amee ay type jinne yi seen type moom euh, yaataloon nañ ko bi ñuy def tafsiru suratul naas ñuy wax ci minal jinnati wan naas foofu yaataloon nañu maanaam jinne yi seen ay ay ay ay seen xeet naka la mel li nga xamante ne nag léegi moom mooy kon malaaka yi ñoom tamit dañoo am lu mel noonu euh, comme aluka wala alukim alukum comme li euh, Labid ibn Rabia wax ne ghulamun arsalat um euh, ghulamun arsalat ummu li alukin fa bazdalna ma sa'al maanaam gone la dafa wa ghulamun dafa am benn gone boo xamante ne moom tamit dañ kaa yaayam da kaa yabal maanaam yaayam da kaa yabal li alukin ngir ab bataaxal maanaam dox ko bataaxal mu ne fa bazdalna ma sa'al ñu daal di julli li nga xam moom la laaj maanaam gis ne euh, kon li alukin maanaam loolu làkk maanaam baro dañ koy wax maanaam léegi nag buñ nee aluk alak alukun ak alukatun moom mooy bataaxal malaayika mooy mi ngi jóge kon ci foofu mooy mal akun ah wa am na ñu ne euh, ma lakun la waaye dañ koo dañ koo wëlbati xaqiqatan loolu mën naa ne parce que lu demee nekke aljazbu ak aljabzu maanaam aljazbu moom mooy bijj aljabzu tamit xëcc lay tekk euh, comme almadfu ak alhamdu xatta dañoo jegewantoo ba boroom xam-xam yi di ñenn ci ñoom ku mel ni boroom kashaf wax na benn la mu yow Zamakhshari euh, par exemple moom mooy tey boo ne alhamdu moom mooy cant madfu mooy tagg parce que cant da ngay feeñal ay melo yoo xamante ne melooy tagg la ngir màggal nit ki nga xam ne moom ngay moom ngay moom ngay moom ngay tagg alors xam da tamit ma mata ko tamit tagg la waaye am nañ différence loolu leeraloon nañ ko bi ñuy def tafsir sóotu Faatiha te buntu ci baat boobu alhamdulilah leeraloon nañ lan moo teqal diggante almadh ak alhamd waaye li nga xam ne moom lañ ci namoon moom mooy ne jazbu ak jabzu hmm, comme ñaan jazaba ak jabata maanaam xëcc ak bijj na attiré maanaam ñoom dañuy tolloo maanaam maanaam dangay gis ne euh, léeg sax ñu ne maanaam bi benn la loolu euh, malaaka ñu ne kon ñu ne euh, ah, malakun ak malakun yëpp benn la moo tax waaye nag comme dañuy wax malakun maanaam suñu leen boolee dañuy wax malakun foofu la jugee maanaam mooy miim ak laam ak kaaf maanaam malak lu tax mooy tey buñ ne malakun pluriel bi dañuy wax malaikatun maanaam malaayika buñ dañ koy wax maanaam maanaam malakul duñ ko wax pour benn maanaam malaayika la ñuy wax pluriel mooy ah buñ ne euh, comme borom subhaanahu wa ta'aala bi naan qul yatawaffaakum malakul mawti alladhi wukkila waxal ne dina leen faat ki nga xam ne mooy malakul mawti mooy malaaka dee bi nga xam ne alladhi wukkila bikum moom la leen dénk maanaam kon maanaam moom lañ toppatooloo seeni mbir kon day gis ne foofu malak maanaam benn malaayika la euh, ma malaika en réalité fu ñu jëlee euh, maanaam lu tax hamza boobu di tëb maanaam bon lii kii rek la làkk la maanaam c'est ordre kii pour xool étymologie moom maanaam bu ñu xoolee hamza boobu di tëb loolu ci arab dañ koy dañ koy gis comme par exemple bu ñu naan raa raa mooy gis na mais da ngay gis ne suñuy wax au lieu ñu ne parce que normalement raa faala la maanaam euh, moom mooy comme fi'l bi fa a la maanaam boo xoolee faa bi moom mooy raa bi ayin bi moom mooy euh, alif bi ya euh, alif mamduda bi moom mooy kii maksuura bi moom mooy moom bi ci fi'l bi ci verbe bi mais tey buñ ne raa mais bu ñuy wax gis nañ au lieu ne nar a wala ñu ne yar a maanaam gis na dana gis maanaam dañ naan yara wala nara maanaam mooy lan parce que arab day def loolu foo xam ne hamza bi mën nañ ko tëbal léeg-léeg ba nga xamante ne dañuy dem habitude boobu dañ koy am ba xamante ne ah euh, cosaanu baat bi maanaam dañuy tëbal benn benn benn benn maanaam lettre boobu mooy alif boobu dañ koy tëbal loolu moom moo tax ci malaaka tamit loolu moo ci am ñu naan malaka malakul di wax ah euh, di wax malaika léegi am na tamit ci borom xam-xam yi ñu ne rahmatullah ñu ne bépp baat boo xamante ne dafa am radical boobu maanaam mooy miim ak laam ak kaaf day tekkale euh, ak ak tar-tar ak ak ak doole ak ak sañ-sañ looloo tax par exemple euh, Malik mooy ku moom dara maa ngi gis moomeel nit su moomee dara day am kilifteef ci mbir mi day am sañ-sañ ci mbir mi day am kàttan ci mbir mi comme par exemple al mulk buur maanaam tamit da ngay gis loola maanaam malikum ab buur da ngay gis radical boobu daf ci dellu mooy mim bi ak laam bi ak kaaf naka noonu loolu mu ngi ñëw tamit ci euh, mooy malaaka malaaka malaaka tamit nga gis kàttan ji am doole loolu moom moo tax ngay gis xoolal yent yàlla lóot ala nabina alayhi afdalu salaam maanaam nitam ni benn malaaka benn moo jël laafam jël suuf si tourné ko ci kawam maanaam tourné euh, suuf si ci kawam maanaam benn malaaka rek a def loolu kon loolu day wane ni nga xamante ne noonu la euh, euh, noonu la maanaam malaayka amee kattan noonu la amee doole mooy al kon mooy laaf yooyu maanaam nga xam ne day symboliser doole yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, gise woon léegi léegi malaayka yi nag ñoom ay façon lañ maanaam dañoo am ay type yu bëree bëri moo tax mu teg ci war ruuxu ak ar-ruh ah, balaa ñuy ñëw ci wax moom ci jëmmi boppam wala bopp ah, parce que ar-ruh moom mooy ah, ruh wolof mënu koo fiiree leneen lu lu ruh maanaam ruh lay wax ruh maanaam mooy ruh ndax làkk yu mel noonu ndax wolof duy différencier maanaam du teqale diggante ruux ak bakkan par exemple buñu naan dañ naan ruuga dem na maanaam wala alors que maanaam nit ki dee na maanaam ruug yi dañ naan ruuga dem na xaqiqatan ma maanaam euh, ma euh, bakkanam moom moo moom moo moo dee xaqiqatan mais du ruug bi moo dee euh, différence bi am entre ruux ak bakkan ak xel ak xol ah ak yu mel noonu léeg-léeg ak siru secret yooyu léeg-léeg boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute ci maanaam nitu yàlla yi surtout radiyallahu anhu maanaam wuuti ci ndax benn mbir la waaye sauf que selon étape bi muy nekk dañ koy wuutale dañ koy tuddee neneen wala wala ay mbir yu wuute ak an tamit ndax ay wuute ay mbir yu wuute lañ loolu tamit euh, leer gisoon nañ ko yaatal nañ ko ci euh, al kunuz al ashara maanaam biñ ci tollee ci awaale mul insaan yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala euh, ci doomu aadama waaye liñ mën a wax daal mooy tey euh, arwoox bi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa di wax fii moom malaaka la ci biir malaaka yi loolu moom xaqiqatan maanaam mën nañ ni am na lu ñuy tuddee shibbu ijma maanaam lu xaw a jege ijmaa borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ci ne arwoox fii maanaam malaaka la ci biir malaaka yi donte am na ñu ne arwoox fii maanaam mooy ruuxu doomu aadama yi maanaam doomu aadama ci boppam ak ruuxam ñoom ak malaaka yi ñoom ñoo bokk doole bi nga xamante ne moom la ñuy ràññaane lool tamit nekkul loo xamante ne lu lu tumuranke la maanaam nekkul lu tumuranke euh, loolu amaan na dinañ ci ñëw incha allah taala bu ñu dellu see ci bu ñuy ñëw ci jàngat yi waaye arwah moom mooy malaaka bi nga xam ne moom la borom subhanahu wa ta'ala jëkk amal ci malaaka yi euh, moom mooy kilifa euh, am malaaka yi nga xamante ne maanaam moom mooy bu njëkk bi moom mu lay yàlla njëkk amal maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ruuxam moom la yàlla euh, bi mu koy amal moom la euh, feeñal ci moom maanaam teg maanaam xool bi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa bi nga xam ne moom la am ci ak ruux boobu maanaam moom moo ko moom maanaam ci al maanaam bi borom subhaanahu wa ta'aala nekkee moom kese voilà ci obscur maanaam ci mystère total boo xamante ne ak kumpa la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tuddee ko ama laysa fawqahu hawa wa laysa tahtahu hawa euh, boo xamante ne amul kaw ngelaw lu suufam amul ngelaw maanaam mu nekk loo xamante ne euh, mystère bu total la euh, dafa feeñu maanaam ay feeñuwaayam dafa nekkoon ci benn point kese boo xamante ne amul volume et que bi muy feeñu mu feeñoo boppam zaatam nekk-nekkam loolu moom moom mooy euh, réalité euh, nekk-nekk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam feeñu boobu euh, loolu nag regard bi ci am maanaam xool bi ci am moom moo indi beneen malaaka boo xamante ne maanaam moom mooy ak ruux moo tax ruux boobu moom mooy ki nga xamante ne moom la moom mooy miroiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci monde malaaka yi ni yonent bi sallallahu alayhi mel ci une existence bi yëpp maanaam moom mooy moom mooy miroir boobu ce qui boobu nag ci la borom subhaanahu wa taala euh, amale yeneen malaaka yi nga xamante ne ci même enceinte boobu nekk période foofu maanaam boobu nga xamante ne dara amul lu yàlla mu nekk benn mystère boo xam ne amul place amul temps amul espace amul dara mu amal malaaka yooyu ñu génnee ci ci feeñuwaayu leeram yi moom borom subhaanahu wa taala ñooñu nag ñooñu la ñu tuddee al muhayyamuuna ñooñu benn tibu malaata lañ yoo xamante ne almuhayyamuna lañ leen tuddee euh, almuhayyamuna mooy ñi nga xamante ne dañoo gëlëm ndax leeru yàlla yu mag yi parce que borom subhanahu wa ta'ala daf leen a feeñoo ci turam bi ñu tuddee aljamil mooy ku taaru bi yaa subhaanallah boo xoolee alquran maanaam saar bi nga xamante ne moom moo am maanaam parce que jamil jamil moom mooy 83 mooy alhamdu mooy cant gi borom subhaanahu wa ta'ala sant bi nga xamante ne moom la santoon boppam ba dara dara nga xam ne cant googu moom la mboola mbindeef di dellu di sante borom subhaanahu wa ta'ala moom borom cant googu nga xam ne moom mooy moom moo amal lépp ci la lépp cosaana maanaam ci xaalu cant googu euh, la feeñoo maanaam nga la feeñoo ñan maanaam malaaka yooyu maanaam. ci turam boobu di jamil al jamil mooy ku taaru su ko defee li leen abaat malaaka yooyu ba tax ñu téye xamuñu dara maanaam moo leen gëlëmal moom mooy jalaalul jamal maanaam moom mooy borom subhaanahu wa ta'aala màggaayu taaram maanaam moom moo leen solennalité wu taaram majesté wu taaram beauté boobu moom moo leen terrassé malaayika yooyu nag euh, ay groupe lañ mais ñoom ñëpp ñu ngi jógee ci kenn ki nga xamante ne moom mooy ak ruux moom mooy seen kilifa moom mooy euh, moom maanaam lépp lu borom subhaanahu wa ta'aala di def lépp lu borom di dogal lépp lu borom bi di wax maanaam malaaka boobu la koy la koy la ci la koy jaarale moom mooy joxe ordre yeneen yi ci des loolu moom moo tax euh, hatta yawmal qiyaamati moom mooy ki nga xamante ne moo tax borom subhaanahu wa ta'aala saa yu maanaam suy tudd malaaka yi ci anam yenn suy tudd malaaka yi ci maanaam ay conditions wala circonstances yu mag yi nga xamante ne bo dañoo war a bàyyi xel circonstance boobu maanaam daf ci boole ar boobu moo xam daf koy njëkkee moo xam daf koy mujjee ngir ay maanaa yoo xamante ne lañ lañ moo wute voilà comme fii daf ni tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu fiihaa euh, ci fële bokk sóoratul qadar dégg nga mu ne ta'rujul malaa'ikatu war ruuhu ilayhi mais bu dee yawmal qiyaamati nga xamante ne foofu ay ordre la yoo xamante ne fokk maanaam dañ koy transmettre mu ne yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ika bis boobu ruux day taxaw moom ak malaaka yi sax fan ñu def ay sax mu ne laa yatakallamuuna kenn du wax illa man azina lahu rahman lu dul ka nga xam ne moom la yàlla jox digal muy moom mii muy arrahman muy aji fees dellu ci yërmande kooku rek lay jox digal te moom mooy kan moom mooy arxuuf moom la yàlla di jox digal wa qaala sawaaba te moom bu boobaa lu jub rek lay wax lu baax lay wax maanaam moom li muy wax mooy li jub mooy li ñu war a wax maanaam moom mooy jox ordre bi ordre ya fay am yépp moom moo koy jox euh, malaayika boobu borom subhaanahu wa taala daf ciy bindee ñeneeni malaayika maanaam malaaka boobu dañ koy tuddee amrullah maanaam mooy ndigalu yàlla maanaam nit yàlla yi borom kusufaat yu mag yi aarif billah yu kawe yi dañ koy tuddee amrullah mooy l'ordre divin dañu koy tuddee al euh, aqlul awwal mooy xel mu jiitu mooy l'intellect premier dañ koy tuddee ruuxu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi mooy ruuxu yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa maanaam mooy ne ndax lan muy reflet wu ruuxu yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, euh, dañ koy tuddee alqalamul a'la mooy xalimu bu féete yooyu yëpp parce que dafa am ñi nga xamante ne mooy yeneeni malaayika parce que comme ñoom dañu abaat ko mais malaaka boobu ci mu ay yamune yi moom moom nekkul ku abaat dafa am ñoo xam ne da leen a dekkal maanaam da dafa dindi dafa dafa dafa daf leen daf ko yee maanaam daf daf ko daf ko yee ci euh, may ko doole ci mu mën a contempler li nga xam ne mooy borom subhaanahu wa taala maanaam tajalliyaat yooyu mu recevoir ko mu mu mu jot ko mooy manifestation divine yooyu mu mën koo jot malaaka boobu nag euh, am na yeneen malaaka yoo xam ne yu jógee ci moom moom mooy ku mel ni moom moo nekk ci suufu lawhul mahfuz euh, ndax al aql al aql dafa jël al aql maanaam maanaam malaaka boobu moo jur al aql moo al qalam maanaam nga xam ne ñoom ci cosaan benn la woon mais après dañoo tàqali ko al aql yor xam-xam bi xalima bi di bi li nga xam ne moom moo jugee ci xam-xam bi mooy comme encre bi ak ak euh, ak big bi boo ko yoree maanaam stylo bi ak bi ñoom noonu lañ mel léegi. Euh, maanaam ci la beneen bi juddoo moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, lawxu ma mahfuz moo tax yooyu yëpp xaqiqatan benn ruux bi la moom mooy alimenté yooyu yëpp mooy ruux yenn bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy ki ko représenté ci monde malaaka yi nga xam ne mooy miroiram bu parfait moom mooy euh, euh, moom mooy ab ruux bi moom moo tax ruux boobu maanaam ñu koy tuddee al lawhul mahfuz al qalamul a'la tax ñu ko maanaam l'intellect premier euh, la plus sublime wala la plus élevée euh, wala ñu koy wala la plus suprême voilà al a'la wala ñu koy tuddee euh, al lawhul mahfuz ah voilà mooy l'organigramme préservé ak yëpp parce que ñoom ñëpp yooyu ñëpp moom mooy law lawhul mahfuz bu mag bi moom mooy xalima yàlla bu mag bi moom mooy xam-xam bi nga xam ne mooy intellect bi nga xam ne bu mag bi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala manifesté xam-xam yi nga xamante ne moom la dogal ci ne dina ci bindee mooy logiciel bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala ci la programmé. yi la bokk yo mu hayyamuuna yi la bokk mais sauf que dañ kaa dekkal maanaam dañ kaa dañ ko yee ngir mu mën a jouer rôle boobu alqalam moom tamit noonu la mel euh, ñu ñu tudde alkarubiyuna ci malaayka yi mooy dañ naan les chérubins ñooñu tamit ñoom ci muhayyamuna yi lañ bokk ñooñu moom duñu dekki duñu duñu maanaam ñooñu eh, tellement que dañu gërëm ci leeru yàlla borom subhaanahu wa ta'ala dañ ciy gëlëm ak eh, ba nga xamante ne ñenn ñi dañoo taxaw ñenn ñi dañoo taxaw te ñoo ñoo gën a dëgër ci ñoom ñu ñi gën a mat bokk ci ñoom ñenn ñi dañoo samp seen ay óom umm. ñenn ñi dañoo tëdd ci seen wàll ñenn ñi euh, ci malaayika yooyu euh, euh, dañuy sujjóot fuñ toll ñenn ñi di rukkoo fuñ toll mais ñoom nga xamante ne tellement que feeñuwaayu leeru borom subhaanahu wa ta'aala ci ñoom dafa rëy ci ñoom nga xam ne duñ sax mën a yëngal seen ay xef malaayika yooyu nag nga xam ne ñoom ñooy groupe malaaka boobu ñooñu ñëpp. ay muqarrabuuna la ñu jege yàlla la am na ci nag téeméer ci ñoom ñoo xamante ne dañoo yor ay drapeau nga xamante ne téeméer yooyu ñoom ñuy kilifa yi boolem bi yiw nañ te téeméer yooyu noonu ma ku ci nekk drapeau bi nga yor dafa am euh, moom da nga da nga da am euh, euh, da yàlla benn yàlla ci sang yi nga xamante ne nag ñoom yi nga xamante ne maanaam ci biir téeméer yooyu maanaam ñoom ñoo yor organigramme malaaka yi quoi ñoom ñooy kilifa yi yi léegi mu am ci ñoom ñi nga xamante ne ay euh, beneen groupe ci seen ci ñooñu juróom-ñaar ñooñu la ñuy tuddee qa'imatul maanaam ñooñu nga xam ne ñoom ñooy dëgg-dëgg wala ah ñoo taxaw ñi nga xam ne ñoom ñooy karubiyuna ñooy ñooy seen kilifa juróom-ñaar lañu voilà comme juróom-ñaari xutbu yi ci jamono juróom-ñaari xutbu yi am voilà. juróom-ñaari abdal naka noonu mu am ñeneen ñoo xam te ne ñoom ñu am ñett ñu ci tànn comme fii buñu naan xutbu bi ak ñaari imam yi ci suñu yi ak ñaari xutbu bi ak ñaari imam yi maanaam ñoom ñett ñi ñoom lañuy wax ahlul euh, maraate bi wa tamkin ci biir malaaka yooyu mooy boroom martaba yu kawe yi ak jàpp ndal léegi nag mu am kenn ci ñoom koo xam ne mooy seen kilifa mooy abdullah kooku nag moom moom moo moo correspondre ak ki ñuy wax xutbu zaman ci ñun maanaam ñoom ci ñoom malaaka yi maanaam kooku Abdullahi la tudd comme xutbu zaman ni muy tuddee Abdullahi moom tamit fii ci suñu àdduna bi euh, léegi malaayika yooyu nag am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom ñoo nekk seen ron moom mooy ñeent ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu mag ñi mooy Seydina Jibril Seydina Mikaayil Seydina Israfil ak Seydina Azrail ñoom ñi ñeent lañ yoo xamante ne Euh, ci malaa'ikatul muqarrabuuna yi lañ bokk mais ñoom ñoom ñoo ñoom ñii ñu jot tudd nii ñoom kaw euh, ñële nag ci kaw mais ñële ñële ci kaw ñoom ñoom la ñu tudd al aaluuna minal maanaam malaa'ika yi borom subhaanahu wa ta'ala bi muy euh, wax nañu sujjootal maam Adama alayhi salaam borom xam-xam yi rawatina nitu yàlla yi yu mag yi radiyallahu ñoom dañu wax ne am na. ñu ñu tudde al aaluuna min al malaayikati ñooñu kenn waxu leen ñu sujootal ki nga xam ne moom mooy maam Adama alayhi salaam ndax ñoom xamuñu sax existence u maam Adama maanaam mooy kon ñi ñu tudd ci kaw laataa ñu tudd Seydina Jibril alayhi salaam ñoom ñëpp al aaluuna lañ bokk te ñoom moo tax ñoom doomu aadama yi duñu leen xam allahuma ba mu des ñi nga xamante ne jegeñ ñu leen maanaam wala boobu yegg nañ seen martaba ci biir doomu aadama yi sinon ñeneen ñi ci des duñu xam malaayika yooyu nga xamante ne ñoom ñoo féete kaw ñoom ñooy al muqarrab moo ñoom ñooy al aaluuna min al wa ta'aala mu ne ko lu tax loolu moo la teree bi ma la digalee astakbarta am kunta min al aaluuna wala boog da ngaa bokk ci mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy haut ci biir malaaka yooyu xanaa da ngaa bokk ci ñoom mais comme moom xam na ne bokkul ci ñoom maanaam mu indi yeneen lay. maanaam lay mooy la lay bi mu indi moom mooy réy réylu mu réy réylu rek maanaam xaqiqatan boo résumé réponse yi mu joxe yëpp maanaam boo ko xoolee mooy damaa réy ndax da nga bindee ci suuf ci ci boo ko xoolee moo gën a nuru leer ah te kii ci suuf suuf bon boo ko gis nga bu taqee ak ban bi ah, ban bi nga ko bindee ah ni muy taqee noonu tooy seexlu ah, ak man tàkk-tàkk ni ma teddee te moom gisul maanaam vraiment euh, euh, xeebal bu rëy la la la indi foofu te ce n'est pas justifié du amul lu ko justifié mais ci xelam mu gàtt yal nañu yàlla sàmm ci la ko jàppee ne justifié wu na léegi kon malaayka yooyu foofu lañuy ñuy daanee la euh, kon ñooñu noonu ñoom ñooy alaaluuna minal malaayka léegi nag ci seen ci seen ci ci ci ñeneen ñi ci des am na ci mu na yi ba tey am nañ. mooy ñu nekk ci juróom-ñaareelu asamaan ñooñu ñëpp ay muqarrabuuna lañ ko voilà maanaam eh, te à travers maanaam lu fekk que gi maanaam ak aqlu bi maanaam ak lawku bi ñoom ci la à travers leer gi ñuy jolli noonu non seulement ci la xam yëpp am mais tamit ci la borom subhaanahu à travers loolu ci leeru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci la bindee arash maanaam arash. ba pare euh, ci biir arash maanaam ci digg bi ah mu mu bind ci kursi yu maanaam ainsi de suite maanaam après ci la bindee yeneen adduna yëpp ci lay après malaaka yu nekk lenn lu ci nekk daf ko yabal ay malaaka comme par exemple arash am na juróom-ñetti malaaka yu ko téye mais am na yeneen i xeeti malaaka yoo xam te ne yu bëree bëree bëri la yoo xam ne mooy ñoom la ñu tuddee alxaafuuna mooy malaaka yoo xam ne la ñuy wër arash comme li alquran wa taral malaa'ikata xaafiina min xawlil arsh yusabbihuuna maanaam di gis malaaka yi mu wër arash ah di sàbbal borom subhaanahu wa ta'aala ñooñu ñu jeex lañ ci ay malaat borom subhaanahu wa rek moo xam seen seen lim comme karu bi yiw nañ tamit borom bi rek xam seen ay lim maanaam noonu la demee mu am ci yeneen i malaat maanaam ainsi de suite yoo xamante ne dinañ ci ñëw ci tàkkatal mais groupe malaaka bu njëkk boobu nga xam ne moom lañ doon wax mooy al muhayyamuuna am na ñeneen beneen groupe incha allah dinañ ci ñëw ci jotaay ñëw mooy malaa'ikatu tasxiir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 سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا